fi jamci ma faraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi lmuqaddima fi faslun fi tilaawati wa ma yata'allaqu biha taalimuhu kada wa in bi jëra jawazaha imaamu daaril hijra li qawlihi salla alayhi llahu wal aali wa sahbi wa man talaahu fa xayru ma taxadtumu alayhi ajran kitaabullahi bitanbihi léegi nag sëriñ bi radiyallahu anhu ginnaaw yi ñu weesu woon mu ngi ñëw ba léegi di ñu wax ci mbiru lu jëm ci wàllu alquran wa ma yata'allaqu biha tilaawa jàng alquran waaye ak li nga xam ne moo lëkkoog al moo lëkkaloo ak alquran léegi nag mu ñëw di wax fii ci wàllu lu ama am solo muy ah jàng alquran di jàngale alquran di ci laaju pay waaw nii internat yi def nga xam da ngay indi sa doom di faylu doy par weer wala par at wala xaw ma par lan ñu door laa ñàngalal sa doom <laughs> waaw comme te loolu nag ñuy wax ci alxuraan yi moo jëm ci wàllu xadiis ak mooy lépp luy xam-xamu diine di ko jàngale di ci laaju pay waaw loolee la mu ne nag loolu nag ak wuute la boo xam ne ci ñëw nañu gis li mu wax ba pare mu ne taalimu jàngale alxuraan kada naka noo nee bokk na li nga xamante ne lii ci fardu yi la kifaaya mooy il faut am ñu ko taxawee waaw waxuñu la ñépp nekk ay jàngalekatu alquran mais fa kada naka noon fardu kifaaya la bu ko ñenn ñi taxawee wàcc nañu ci des bu ñépp toogee ne jàngaleetuñ tous hein ñoom ñépp ay mbàkkar ñi képp ku ko manoon di nga am mbàkkar mu ne nag kon nag taalimuhu di ko jàngale moom alquran gannaaw ba ñu ko jàngalee du gisoon nañ la yonent bi saa saa waxoon wa afdalu nnaasi alladhi ta'allama qur'ana rabbihi wa ghayran 'allama waaw mu ne woon wa afdalu nnaasi sëriñ bi noonu na ko waxe woon la gën ci nit ñi ki gën ci nit ñi mooy ki xam ne dafa jàngale alquran dafa jàng alquran ba pare jàngal ko keneen yonent bi saa saa ma ko waxoon xayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu ki gën ci yéen mooy ki jàngal quran ba pare xamale ko jàngale ko léegi nag mu ne gis nga jàngale njàngale moo mële taalimuhu di jàngal al quran kalaana ko noon fardu kifaaya la am foog am ci xeetu yonent bi saa saa ci mbooloo bi ci réew mi ñu ne am ñoo xam ne dañ koy taxaw wa in bu wa in bi mooy walaw bi ujra bi ujra même bu doon ne sax dañ naan waa ji ne man nag bu ma koy jàngale dañ may fay moom ne même loolu baax waaw même loolu il faut même mu ne nag <coughs> kon jàngale ko moo nekk lan fardu kifaaya léegi nag wa indi même bu dee waa in bu ujra même bu dee ci pay day waa ji day laaju payoor mu ne loolee xam nga am na du ñépp ci d'accord ci loolu mooy jàngale d'accord nañ ci wax ji ne jàngale alxuraan fardu kifaaya il faut am ñu ko taxawee bu ko ñépp nangoo mànkoowee bàyyi képp koo xam ne maroon nga ko di nga am bàkkaar léegi nag eh, mu ne waaye waxuma la jàngale kese sax mais di ko jàngale tey laaju fay loolu jawazaha imaamu daaril hijra permettre na ko nee na loolu mën naa nekk kan ma wax lool imaamu imaamu daaril hijra ci kërug hijra kërug gàddaay ga kërug gàddaay bi mooy fan Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam mu tax ñu naan kërug gàddaay ndax yonent bi saa saa mooy këru gàddaayu xayru xalqi naasi xayru xayru xalqi ji mbindeefu yàlla yi foofu mooy këru gàddaayam ñoon ñoo ko alladina tabawwa'u nga xamante ni ñoo dëkkoo xam ne mooy al iman moo tax ci turu madinatul munawwara ñooñu dëkkoo loolu nag kër ga waaye ak gëm yàlla ci seen xol la la fekk baax muy lamsaar yi këru gàddaay yonent waaye saa nag al imaam ba mooy seen ginnaaw saxaaba yeeg seen ndongo yi imaam ba fa newoon imaam mu ngi al imaamu Malik ibn Anas al asbuhi ah gane àddina waxoon nañ la ci wuute yi ñaan quatre vingt ne quatre-vingt-quatorze yooyu yëpp gisoon nañu ko génn àddina la cent soixante-dix-neuf ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mu ne moom moomee di al imaamu Malik nee na ma ne laaj fay gi jàngal alquran sax man naa ne loolu la naan jawwazaha daal dina koy permetre de imaamu daaril hijrati eh, imaamu këru gàddaay ga te mooy imaamu ngir ngiru maliki yi rahmatullah alayhi moom la moom mooy el Maalik rahmatullah alayhi mu ne mel ni léegi fan la teg wax doon mu ne li qawlihi ndax waxu yonent bi alayhi salaam salla li qawlihi nag wa am salla julli na de alayhi ca moom allahu borom bi tabaaraka wa taala wal aali ak ñoñam ña wa sahbi ak sahabaami radiyallahu anhum wa man talaahu ak képp koo xam ne jàng na alquran yàlla julli yàlla ak sëlmalam yi mu defal yonent bi rek alayhi salaam waa këram ak ay sahabaam radiyallahu anhum yàlla na la dal yow moo mel tamit lan la wax mu ne yonent ma moo ne fa xayru lu gën mattaxadtumu mattaxadtumu alayhi ajran kitaabullahi bi tanbiihi mooy li gën loo xam ne ci ngeen di jëlu payoor mooy bi yàlla bi bi tanbiihi ci li nga xam ne ak yeete la ak leeral la léegi nag lii nii al imaamul Buxaari ab xadiis la imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi moom moo ko solo jële ko ci mawlana Abdallah ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne ma inna ahaq maa axadtum ajran kitaabullah mu ne yonent bi saa saam nee na inna li gin a xaqa li gina yeey mat maa axadtum loo xam ne da ngeen ciy jëlee alayhi ca loolee ajran ak pay kitaabullah kitaabullah mooy téereb yàlla bi ñu ne kon lii la kay bu dul lool lool yonent bi saa saam na ko waaye xam nga lool wa fil wa fil wa fil hadiisi qissa mooy xadiis Mawlaana Ibnu Abbaas bi radiyallahu anhu daa am am na nettali bu bu bu da gën a gudd lii li tax yonent bale sarsam wax lii mais loolu taxuñoo jóg l'essentiel li ñu amal solo mooy wax ji yonent bale sarsam wax nii nga xam ne mooy dëgëroo mooy kenu keno waxu al imaamu Maalik mi nga xam ne permettre na ne way jël ci pay sax di jàngale di ci alxuraan di ci jël pay loolu ba naa ne waaw voilà léegi nañ àggale fii ba pare mu ne wa wa xawfi an yadi'a dhikru li bi adami al wa tartili mu ne boo gisee ñu ne même ñu def ko fardu kifaaya ne jàngal alxuraan far farataay jëm boo xam ne du farataay jëm mais bu koy ñenn ñi fokk am ñu ko taxawu sinon ñi ko man ñépp dañuy am bàkkaar mu ne ndax lool lu tax xaw fi ndax dañuy ragal ah an yadi'a mu daal di mu daal di naax saay zikrul iili gi nga xam ne mooy yàlla al il mooy yàlla ibrahimu mooy loolu laa bu israilu <laughs> mooy yàlla ci ibraniya ci làkku hébreu làkku yahudiya il al ilu mooy yàlla moo tax nga gis isma ismailu waaw nga gis loolu de israilu <laughs> voilà léegi kon azra ilu ñoo ah ñoom azra iloog yooyu léegi l'essentiel mooy ngir mu bañ a naax saay zikrul ili tuddug yàlla bu mag yi muy alquran gii nga xam ne moom la ñu wàccee waaw ne hada lii ak tuddul ak fàttaleku la loolu la wax <laughs> kon mu ne loolu la ñuy bañ ndax bu buñ ko bàyyee ku nekk buñ ne woon xool mais ku mu neex nga def lu la neex dara du rek fekk gaa yi dañ naan ndax am na wax ne jaraw leen ko man nañu alxuraan man nañ ko jàngale mais dañ naan way ma ne fële ëpp dërëm dëkk bii gars yi dañoo soofantal alxuraan te damaa war a dund ko waa léegi ñu bari def noonu léegi alxuraan kan moo koy jàngalee ci déedéet ñaan way daara nga xam ne boo ko waxee gars yi commencé la soofantal profession sëriñu daara gars yi ah man fii mu ne sawaay dama koy teg fee daal di dóor ci kanam sama kii ingénieur bi ma yor wala sama xam-xam ma man ci mbay bu bu yàggee kon lan mooy def day sànku alquran kenn doo day day day day naax saay loolu la ñuy bañ naax saay goo bi adami ndax tukkee ci lam ci ñàkk al iqra yi di ko jàngale te di ko jàng di ko jàngale wa tartiiri ak tamit di ko diibal te njàng ma mooy di jàngale jàngale ko noonee nga ko yonent bi saa saa jàngale loolu lépp la ñuy ñaax naax saay ndax ñàkk koo def day tax mu nekk léegi nag lii Serigne bi radiyallahu ta'ala anhu wax ni ab masala la mooy wax na la li imaamu Maalik rahmatullahi alayhi wax.